alayhi salaatu wassalaam ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa mathalu kalimatin xabiisatin ka shajaratin xabiisatin ijtusat min fawqil ardi maa lahaa min qaraar suñu boroom tabaaraka wa taala ginnaaw bi mu joxe misaalum kalimatu dal kalimatu kalimatun tayyiba muy misaalu li nga xamante ne nii kàddu gu teegoo gële te mawlaana ibnu abbaasin radiyallahu anhuma ne mooy shahaadatu an laa ilaha illa mooy kàddu gi nga xamante ne nii mooy seede na amul benn buur bu ñuy jaamu ci dëgg ku dul borom bi tabaaraka wa taala léegi nag muy joxe misaalam kàddu gi nga xam ne nag mooy gi yées gi mu ne kon mathalu <clears throat> mu ne wa mathalu kalimatin xabiisa mu ne kàntaa misaalam li nga xamante ne nii kalimatin muy muy kàddu xabiisatin goo xam ne gu yées la moom lan mooy misaalam ka shajaratin xabiisa moom misaalam mooy xaba mooy garab gi nga xam ne gu yées la te bon faron mu ne kooku ujutu sat dañ koo déjjati fa mu ne mooy garab goo xam ne dañ koo déjjati simpi ko nga xam ne racine yaag lépp datt baag lépp lañ dég yëkkati daal koy niw daal ne ko datt duur ko ci suuf mu nekk noonu daal di daal di nekk ci kaw suuf si noonu mooy ujutu sat min fawqil ardi mu nekk ci kaw suuf si noonu le maa laha min amul dara lu ko soutenir amul benn subaab amul dara loo xamante ne amul cosaan amul loo xamante ne moo koy dëgëral ndax car ya deñ na lépp mooy dafa muy sàmp ca suuf lépp liñ dindi amatul lenn lu koy téye léegi nag lii nii moom la suñu boroom tabaaraka wa taala daldi joxe li nga xamante ne mooy misaalum kàddu gu yiis gi te loolu mawlaana ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne lenn la loolu mooy kalimatu shirk fële di nekk kalimatu laa ilaha illa allah mooy kalimatun tayyiba moom al kalimatul xabiisa mooy kàddu bokkaale borom bi tabaaraka wa moom lenn la xol ba mu ne ko moo kii wayam ka shajaratin xabiisa nga xamante ne ujtu sal min fawqil ardi ma laha min qaraar amul lu alimenté xol boobu moo tax xol boobu day dee moo tax xol boobu ka baytin xarib moog réew mu dëkk boo xam ne wala néeg boo xam ne dafa gent dafa nekk loo xam ne bu màbb la ñoo yem mooy comme misaal ma su yonent bi alayhi salaatu wassalaam joxe woon ci misaalum kër goo xam ne wala néeg boo xam ne dañ fay tudd borom bi tabaaraka wa taala ak néeg boo xamante ne du ñu fa tudd borom bi tabaaraka wa taala kon noonu kese la kon mooy gis nga xol boo xam ne moom xolub kéeféer la shirk moo fa ne moom lenn la amul saxuwaay amul lenn lu koy alimenter ci lu baax amul kook moo tax baax amul place ci moom voilà ñooñ la suñu borom doon wax naan inna naa ala fii fi fii mooy bi muy wax ci suratu yaasin rek ne moo def kanam aghlaalan fa hiya ila al fa hum muqmahun wa min bayni aydihim sadda wa min xalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum laa yubsirun mooy loolu mooy borom bi da leen ndar képp fépp ba pare muur lenn lu baax mënu leen a dugg kooku mooy boroom xol bii nga xamante ne nii moom boo doom kàddu gu ñaaw gii mooy boroom xol boo xam ne moo garab gu ñu dijjati ñooyam kooku kuy yaakaar ut fa meññeef muy génn ca moom nga bàyyi ñaari weer nga ñëwaat boo ñëwee lu wow kongu matt mu wow kongo nga fay fekk te bu fa dara luy tàkk jaare dina ko taal taalaale la yow kon nag mbir maa ngóngale mën na ngëm yàlla ak ñàkk ngëm yàlla kalimatu laa ilaha illa allah ak kalimatu shirk seen misaala ngoog suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne yuthabbitu allahu alladina aamanuu bilqawli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi laaxira suñu boroom tabaaraka wa taala mu ne yuthabbitu allah mu ne boroom bi tabaaraka wa taala de mooy dëgëral moom mooy dëgëral daldi daldi jàppandi mu dëgër alladina aamanu ñi nga xam ne ñoo gëmoon seen boroom tabaaraka wa taala fi lxayaati dunya bil qawli thaabit ci wax ji nga xam ne mooy wax ji nga xam ne moo sax mooy wax ji nga xamante ne nii mooy kalimatu tayiba bi mu doon wax mooy kalimatu laa ilaha illa allah boroom di moo leen di dëgëral fil xayaati dunya ci dund gu jege gii mooy jamono ja ñuy génn àddina moom lay wax nii léegi nag wa fil aaxira waaye bu ñëwee yawmal qiyaam ba malaaka yi di leen laaj ñu leen di laaj laaj dañ leen di laaj seen boroom di leen laaj nan lañ taxaw woon di jaamu ga ñu def suñu boroom tabaaraka wa taala mooy ki nga xamante ne nii moom moo leen di dëgëral ba ñu mën a joxe ay ay tontu yoo xamante ne nii yu leer la. mu ne wa yudillu llahu mu ne kàntaa borom bi nag ginnaaw bi muy dëgëral ñii di leen dëgëral ñuy mën a tontu tontu yu leer jamono jooju moom moom mu ngi seetaan mu sànku borom bi seetaan na mu sànku az-zaalimiin fii ci àddina waaye tamit bu àllaaxiraa ci maadu teem tooñkat yeeg bokkaalekat yi wa yafalu llahu maa yashaa borom bi tabaaraka wa taala moom de mooy def lu ko soob nag waaw moom lu ko soob rek mooy jël ku ko soob mu dugal la ci yër yu dul jeex waaye mooy xool ku ko soob mu seetaan la ci maanu teem nga daldi sànku lii nag mooy laay bi boroom xam-xam yi ku mel ni jële nañ ci ku mel ni ñoom al imaam mawlaana albara ibn aazib radiyallahu moom ak baayam yépp ay taalibi la ñoon ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dane ni jullit bi nit ki bu génnee àddina mooy bu yoway ngëm yàlla gi daa am ku koy dikkal koo xamante ne mooy malaaka yooyu di ko laaj léegi nag ginnaaw gi nag ñu daal di koy laaj ne ko ci seydinaa muhammad mii daal di koy toogloo après nag daal di koy laaj ay laaj ci kan mooy boroomam waaye kan mooy yonentam as xam nañ kii am na ci riwaay boo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dane moom la ñuy indi présenté ko waa ji waa ji génn àddina ne ko est ce que xam nga kii malaaka yi ne ko xam nga kii léegi nag bu dee jullit la borom bi tabaaraka wa taala moom mooy saxal dëgëral seen làmmiñ keroog ba nga xamante ne nii ci la ñuy mën a tontu tontu goo xamante ne gu leer la kon nag loolu la mooy ma la wax ne moo moo tax mu ne fa daalika qawlu yuthabbitu allahu alladina amanu fi lxaya bil qawli thaabiti fi lxayaati dunya wa fi l noonu la de mooy kon ci wu bàmmeel la nit ki waaye it loolu dàqantewul ak te lu xadiis bii ñu wax mu ngi ci saxiixu al imaam al buxaari waaye al imaam muslim ibn al xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullaahi alayhima al imaamu tirmidi moom itam soloona ko al imaamu ibn maaja ak boroom sunani al imaam abu daawuda as-Sijistaani rahmatullahi alayhi ak sëriñam di al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi ala jamii waaye loolu dàqantewul ak ne suñu boroom nag fii ci àddina balaa sax nit kee génn àddina saa boo xamante ne nii ki nga xam ne moo nekk gëm yàlla te bàyyee ko léppam lépp lu ñëw mooy borom bi tabaaraka wa taala moom moo ko ci tànnal kàddu ya nga xam ne ñoo mëdd daal di koy dëgëral bil qawli saabit ci wax ji nga xam ne ñoo yu sax bi nga xam ne mooy ànd ak namm namm borom bi tabaaraka wa taala tamu tegu ci xam-xam bu leer boo xam ne borom ba borom bi di dëgëral moom mu ngi koy jële ci sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam di ko tubbe ci alquran kon loolu yuthabbitu allah kon borom bi tabaaraka wa taala moom mooy kiy dëgëral alladina amanu ñi nga xamante ne ni ñoo gëm seen borom te dëggal te wóolu ko bil qawli thaabiti ci wax ji nga xamante ne mooy wax ju sax ji muy wax ji nga xamante ne moom la borom bi tabaaraka wa taala namm te mooy na mooy kàddu gu teey tabaax muy kalimatu tawxiid laa ilaha illa ak lépp lu jëmee ci ñoon ci masala bu ñëw ci àddina bii mooy kooku moom làmmiñam du fourche ci yenn yi déedéet moom dëgg kese nga xam ne loolu la yonente bi alayhi salaatu wassalaam lu mel noon la doon dund naan laa yaka laa laa yaka laa yazaalu rajulu yasduq wa yataharra sidqa hatta yuktabu inda allahi kaddaa siddiqa mu ne nit ki du du deñ di nekk koo xam ne day dëggu ci ay waxam di def lépp pour nag ngir lu mu wax rek mu nekk dëgg ba ni koy bindee fa borom bi tabaaraka wa taala kane moom bokk na ci siddiq yuune yi nga xam ne ñoo topp rëkk après ci yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon boroom bee dëgëral ñoo ñële seen àddina fii waaye bés bu leen malaaka mi di jël si moom malakul mawteeg ñi muy àndal alayhimu salaatu wassalaam waaye tamit ba nga xam ne ñu mën a wax bu ñuy génn àddina tudd tur seede yi wala ñu wax loo xamante ne nii lépp day wane seen boroom tabaaraka wa taala waaye bu ñu demee seen bàmmeel yusabbitu Allah moom boroom bi moo leen di dëgëral foofu fële bil qawli saabit ci wax ji nga xamante ne mooy ju sax ji ta taxaw muy kalimatu tawxiid ak yaa laaj leen leen di laaj laaju bànneel foofale waaye wa fil aaxira bu yawmal qiyaame li suñu boroom tabaali yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax ne benn bak benn nit du jóg yowmal qiyam bammeelam lu dul dinañ ko laaj ci ñeenti laaj laaj yooyu yële ñu koy laaj mooy ci ndawam gi ci dundam gi ci lan la ko jeexale ci ndawam gi ana ci lan la ko jeexale ci alal bi mooy mooy alalam gi nan la ko amee woon ak ba ko amee fa mu ko dugal ak yooyu ak li nga xamante ne nii Euh, euh, euh, mooy lam ma ko borom bi jox nan la ko nan la ko gérer loolu noonu bala mu koo jeexal mooy moo bu koy tontu borom bi yusabbitullah borom bi moo koy bi moo koy dëgëral waajoo jële bu bokkee ci way ngëm yàlla yi fil bil qawli thabiti fil hayati dunya wa ak al naka noonu la kon nag mbir maa ngi noonee